argument ci côté boobu ndax am nañ ay xadiis yoo xam ne moo koy wane këne yooyu yépp dañ cee war a génn zakat ñu ne ha ah, kon baax na yéen masharal ahnaaf jazakumullahu xayran léegi ñu ne ah yaa masharal jumhur min al xanafi min al maalikiyati wa shaafi'iyati wal xanaabila yéen moom façon alal yi ñuy war a génne zakat yéen ak xanaabila yéen ak xanafiya yéen a niroo yokk yaatal ko noonu ci loolu lépp ñu ne mukk ah non ñun moom ànduñ ci loolu ñu ne leen ah kon yéen xam naa kon seeni affaire kon yéen da ngeen a niroo yéen ak ah, zahiri yi yéen a bokk oh, oh, avis ñu ne mukk loolu kay ñun bokkuñu ak ñoom avis ñu ne ñun wasatu yàlla waaw ñun ñoom ñu ngi ci digg bi quoi demuñu ba fële. côté bii waaye demuñu it ba fële ci côté bi mais ñu ngi ci digg bi te xawlu allah qawluna suñu wax mooy li nga xam ne mooy li gën a lëng ci masala mi ñu ne leen léegi yaa masharal jumhur dégg ngeen ñi jot a jàll ñu ne waaw ñi jot a jàll dégg nañ leen ñi jot a jàll kay dégg nañ leen loolu dégg nañ leen bu baax léegi mais ñun d'accorduñ ci loolu mooy lan mooy comme liñ leen waxoon sànq ñun dañuy prendre en considération li nga xamante ni nii mooy ruuxu sharia mooy li tax sagesse parce que buur yàlla àtte nit da ko teg ci ci ci ci sagesse waaw yonent bi aleyhi salaam shari'am bi lépp ci sagesse la tegu léegi nag jaam bi du lépp sagesse bu ne ci jaamu yàlla yi da koo xam am na yoo xam ne buur yàlla moo ko wéetoo xamal ko kenn am na yoo xam ne am na ñu ko xamal am yoo xam ne am na ñu ko xamal xamalu ko ñu ci des du ku nekk kuy julli ku nekk moo xam xikma bi nekk lu tax timis wala nekk ñett ñu teg ci quelque kii euh, beneen julli bi war a nekk ñeent tàkkusaan mi ko jiitu nekk ñeenti fajar di nekk ñaar ana sagesse bi loolu du kuy julli ku nekk xam na ko waaw du tax ñu ne comme que xaw ma ko kon duma ko jëfe non waaye nag bari na yu bari yoo xamante ne dañoo wan sagesse bi wan ñi ba pare di ñu pousser ci ñuy xool loolu naan afala yatadabbaruna al qur'an am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna al qur'an mu ne est-ce que nit ñi duñu bàyyi di di settantal al qur'an afalaa yatadabbaruna al quraan est-ce que duñu settantal al quraan jii ma leen wàcce man boroom bi subhaanahu wa taala ma wàcce ci ñoom am wala boog ala qulubin aqfaaluha wala al quraan boog dafa wàcce ci ñoo xamante ne seen xol yi dafa tëju kon suñu borom yooyu yépp dañ ci wan ne mbir yi mooy ne affaire yi du ne rek nii lañ ñu ko joxe nañ jël loolu mais dañuy pousser ci ñu gën a daas gën ñawal suñu dégg-dégg ak suñu li nga xam ne mooy alfiq waaw dégg-dégg bu sew bi ñu war a am ci l'islam te tamit xam nañ ne lislaam du lépp lépp lépp li dagan lépp lañu bind ci alquran moo rot alquran wala sunna waaw parce que bu doon lool kaamil bi daanaka day wër monde bi waaw léegi alquran dañoo xamal loo xam ne cosaan la bari na ci alquran luy wone ne yéen zahiriye bi zahiriye yi qiyaas yi ngeen di bañ yonent bi alayhi salaam ci boppam non seulement def na ko mais moom ci boppam mooy def na raisonnement par analogie ci ay mbir yu xew ngir jàngal xeet wi waaye am nañu ko def mu saxal leen ci te alquran dañ koy gis ci aaya yu bari yoo xamante ni nii day saxal qiyaas waaw ñu ne la premièrement ci alquran benn exemple rek lañ lay dox Seydina al Xadir alquran ci suuratu alkaaf raxmatullaahi alayhi suuratu kaaf yi xam nga ah, fa amal gulaam fa amal gulaam mooy xale bi nga xam ne daf ko rayoon fa amal ghulam kantaa xale bi lan moo taxoon mu faatoon ko la wax danee ay waajuram dañu baax lañu léegi nag ma faat ko ngir bañ moom bu màggee daleen di sànk waaw bu màggee damay ragal mu dugal ci ñoom ak beew aku kéefër ndax topp du ñuy topp ay penchant ak ay bëgg-bëggam ba tax ñu weddi yàlla moo tax ma faat ko man alxadir ñu ne la mais fii lan moo fii anasa istidlaal naka nga ci tegtaloo ñu ne liñ ci tegtaloo leen la mooy seydna alxadir radiyallahu anhu deful dara lu dul dafa xool li nga xam ne mooy xew en général mooy bari na parents yoo xam ne dañoo sànku kenn sànku leen lu dul seen doom yi laata ñuy am doom daanaka kenn gënu leen woon waaw kenn du leen woon jiit ci ci yu baax yi kenn doonu leen woon jiit jàkk par exemple kenn doonu leen woon jiit ci ci téere xam-xam yi ak xam-xam yi kenn du leen jiit ci bu woor amee niñ ciy saware julleek yooyu niñ ciy saware waaye ba ñu amee doom nga gis leen yooyu yépp ñu dóor ko ci suuf waaw ba pare lépp ñuy uti lay kese imagineel doom ji màgg yor ay penchant yu baaxul ne man daal yor ay caprice am yoo xam ne naan man daal waaye je veux fréquenter l'église gars yi di xool lu ko neex naan ah loolu garaawul nañ ko yóbbu rek man y'a un concert ce vendredi il faut ma dem talabaa comme que dafa sori on part à onze heures pour y arriver à l'heure par an ah, ñaa nañ dem ñu commencé dem ma ba daanaka ñu bàyyi diine yépp ba bu ñuy dem di génn ci diine complètement sax duñu ko tey bari na parents yoo xam ne sànku nañ bu yàgg te seeni doom hmm, ñoo leen ko teg boobaa fitna la ci ñoom laa yaa ayyuhal ladina amanu laa tulhikum amwalukum wala aw am la amwalukum wala awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun waaw kon moom xoolul lu dul ne loolu dafa bari lu mu xew te xale bii ak parents bi ni ñu ko bëggee mën nañ leen mën na leen a yóbbu ci lool mu faat ko loolu du qiyaas du façon qiyaas bu mu def entre expérience bi mu xam ak xale bii mu xool kii fa la war jëm kon nag ngir couper court bañ parents yi sànku ndax kat kenn sànku nag moo gën ñépp sànku ñaar sànku waaw branche bi bu ñëwee garab gi ñu dagg branche bi moo gën ñu dagg cosaanu branche bi mooy bàyyi jeeg yaay yi waaw ñu ne loolu façon qiyaas la ñu ne yonent bi alayhi wa salaam waa ji ñëwoon naan ko. Oh. sama ja soxna si daal dafa am doom waaye man daal doom jooju daal jaaxal na ma pourquoi jaaxal na la ah waaye eh maag moom ñu weex doom ji ñëw melul ni ñun bokkul ak ñun couleur yonent bi aleyhi salaatu salaam nekku fa di ko kiiwal dara de dana ko est-ce que alaka ibil est-ce que am ngay gëléem géttu gëléem mu ne waaw géttu gëléem moom am naa ko mu ne ko ñan lañ mel mu ne ko nii lañu mel waaw mu ne ko est-ce que am na ci xonq mu ne waaw am na nag yoo xam ne gëléem yëpp nii lañ mel mais am na ci yoo xam ne dañoo xonq mu ne ko couleur boobu fan la ko jële mu ne la'allahu asaabahu irq amaana maamam sidit moo ko dal mooy dafa am ci maamam yi ku masoon a mel noonu moo tax mu mel noonu yeneen bi alayhi salaatu ne kon nag sa doom ji yawit la'allahu asaabahu irq loolu du qiyaas que amaana mooy la nga mooy da ko ëndil ca géléem ya mu yor hein raisonnement par analogie hein comme que yow nangu nga ni sa géléem yi il est possible te yow xam nga ko que ñi jur ñoom ñépp nii lañ mel mais am na ci yoo xam ne bañ leen juree meluñ noonu te yaa leen yor ñoom rek ka ma sa ne kenn bëttul mbaar beneen gëléem bëttul mbaar wala gët bëtt gétt gi leer na le ñoom ñii ñoo ko jur mais niroowul ak ñoom couleur yow d'accord nga ne amaana ñëw nga ba utal ko explication ne amaana kon dafa am maam seen maam bu meloon nii ñoom ñu ñëw mel nii yonent ma saa saa ne comme ni nga ko nangulee foofu nag kon it fii yow mii ki ak sa soxna seeg doom ji ngeen am mu wuteeg yéen couleur la'allahu ashabahu irq nee na loolu du qiyaas te yonent bi alayhi salaatu salaam saxal na sunna taqririyya it am na hein xoolal xadiis Seydina Ali boobu radiyallahu anhu gisoon nañ ko bi ñuy gis tarjama Seydina Abdallah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu anhu gaa yi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen yebaloon comme ni mu doon def rek bu yebalee ay nit day naan diw yaay jiite yaay amir bi digal leen nañ ko topp te nañ ko déggal ñu dem mu mer waa ji mer mer gu tar am na ci beneen mooy de Seydina Abdullah ibn Hudhafa la woon kii xadiis Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ne moom dafa ne woon un farceur mooy kuy reetaan loowaate beneen bi nag dane moom waa ji dafa mer mer gu tar mu yi léegi taxan leen ut leen ay matt waaw ay bois ki bambu dajale leen ñu dajale mu ne taal leen ñu taal mu ne dugg leen ci biir ba gaa yi nar cee dugg waaye ñu xoolaat ne ah, attendez nañ leen def ndànk parce que ñun diine yi ñu newoon li tax ñu bàyyi ko ñëw ci lislaam mooy daw safara ngir daw safara daw safara de moo taxoon ñu bàyyi diine yi nga xam ne leer na ne ñu bu ñu ci faatu woon safara direct lañ jëm ñu bàyyi ko fa ñëw ci lislaam ngir mucc ci safara mais naka lañuy nekki kon ci diine jooju ñu naan ñu kii jiite ñu ñaan ñu dugg leen taal leen ñu taal mu ne dugg leen ci safaras ba gaa yi tax ñu bañ bañ ñibbisee ñu wax ko yonent mi alayhi salaam mu ne bés buñ ci duggoon duñu ci mës a génn ba faw innama taatu fii ma'ruf booy topp nit ci njekk lay ne ci sunna ci lu tegu ci yoon lay ne mais kenn du teg topp nit muy bàkkaar nga naan mu naan la defal wala di la defloo loo bàkkaar nga naan damay def parce que mooy sëriñ diw mukk dangay bañ waaw ndax innama taatu fi ma'ruf ak la ma'siyata fii la ta la ma'siyata la taata li maxluqin fi ma'siyatil xaaliq amul topp am mbindeef di topp mbindeef bay mooy sa borom ki bind loolu kenn du ko def ko amul xelay def loolu moo tax ku la la naanal sàngara si day mujj nekk beer nga bañ day nekk meew nga ne ko non jëndal ma meew rek waaw te kooku bu moyul dinañ ko xijr parce que meew nga xam ne moos ni mu simple am te yomb am fii ci tugal boo amee centime sax amul brique nga bàyyi ko fi di jënd loo xam ne boo moyul ay cinq euros la ngir soppi ko luy jar zéro virgule euh, soixante-quinze centime jënd luy jar cinq euros ngir soppi ko mu nekk loo xam ne zéro virgule soixante-quinze centime lay jar kooku wér na est kooku wér na moo tax yi ñuy jàpp naan ay miracle la ak ay kawtéef la ak ay kii la ay ay karaama la mais ak ndox la ak ndox lañ ak kayfa yusbixu al junuunu karaama wal iyaadu billah kayfa yusbixu al junuunu karaama ak ndof ak dese hein ndax kook dafa manqué wiis ki la ne jëlal jëlal kaay ma jënd sàngara si après soppi ko naanal boo koy naan meew lay doon kooku wérul parce que bu wérul loolu xanaa xamoo ci fuqaha yi bu ñëwoon fii da gaay dañ koy kii kooku dañ naan ko yow ginnaaw ba nga melee nii mooy kon yow doo responsable dañ lay xijr mooy day am koo xam ne mooy toppatoo say bien waaw ay alalam oto bi mu yor sax gaay dañ ko koy toppatool sinon boo demee tem mu dem weccoo ko ko ak ak benn kii ah benn benn benn tàngal mant waaw nga jox ko tàng nga jox ko tàngal mant mu jox la oto xam nga ne kooku wérul te suñu boroom waxoon ne bu leen jox sufaha amwaalakum bu leen jël ñi nga xam ne dañoo dese kook safihi la xam nga ah as-safaha mata tusbihu as-safahata as karama loolu léegi rek laa ko gis ci vingt et ak nitu jamono yi waaw bari na yu ñu yéemu naan yi yi yi mais buñ seetaa buñ xalaatoon tuuti xam ne lii ak ndox la ak bese la waaye du mat waaw kon mooy euh, gaa yi def ne ñun daal dañoo jóge ci foo xam ne daw safara lañu soxla woon kon nag nan la ñuy ñëwee foo xam ne dañ ñu naan dugg leen ci safara gaay ne duñ dugg luñ def ah raisonnement par analogie bañ ñee wax ko yonent bi alayhi salaam kon loolu la wax bu ñu fa duggoon du génn booy topp nit da koy topp ci njekk da koy topp ci loo xam ne lu neex yàlla la lu neex yonent bi alayhi salaatu wassalaam te mooy al-ma'ruf lañ def bi naka la ñuy jógee ci safara ñëw foo xam ne ngir mucc ci safara la ñu naan luy duggaat leen ci safara loolu manu la ne raisonnement bi du nangu du baax ñu xam ne kon li ñu war a def mooy duñ ci dugg dañuy bañ même bu dee ne yonent bi alayhi waxoon nañ nañ topp kon nag xam nañ ne malgré tout yonent bi alayhi salaam du yàlla du ko yónni ngir mu génn nit ñi mina zulumaati ila nuur ñu génn ci ay lëndëm ñëw ci leer ba pare mu naan mu ne ñu diw ji topp leen ko kookuñ mu ne topp leen ko mu ñuy dugalaat ci lëndëm ñu koy topp duñ ko topp waaw kon loolu yépp ay façon qiyaas la ak yeneen du jeex ñu ne nag ñun waa jumhur bu ñu xamee yii yépp te tamit xam ne li ñu waxoon alquran sharia du taqali ñaar yoo xam ne dañoo niroo waaw loolu moo gis nga loolu moo tax nga gis al ahka al ashbah wa nadhaif boroom xam-xamu usul yi di ci bind yi nga xam ne dañoo niroo bokk nga xam ne il suffit nga xam acte bi ci benn dangay xam acte yi ñi niroog ñoom ñépp te loolu xam ngeen ne sharia lay demee sharia du tàqale ñaar yu niroo waaye it du taqali du boole ñaar yoo xam ne dañoo wute waaw laa yajtami'u laa yajma'u bayna muf mutafaariqayni wala yaf wala yufaariqu bayna shabihayn alquran charian du def loolu ci lañuy xamee na nag lépp loo xam ne dafa niroog mbir fekk charian ne lii mooy àtte bi dañuy xam ne lool day jël àtte boobu moo tax waa jumhur ñoom côté yiñ ci yokk ñoom ci côté qiyaas lañ ci dugale ñu waa jumhur nañu te yéen wala yow miy déglu bu nee ne déggoon nga déglu woon nga ndax suñu argument yi ñu indi nii ak yi ñu la wax nii bu doon déglu nga jamono yi nga xam ne ci lañ doon gis ci wàllu ribaay yi <coughs> hein ci wàllu riba yi tuddoon nañu suñu argument yii këne loolu dañ ciy wan ne yeneen façon yu bari da yooyu it da ciy daw adh-dhahabu wadh-dhahabu riban wal-fiddatu wal-fiddatu riban ash-sha'iru bi-sha'r al-burru bil-burr al-milhu bil-milh at-tamru bit-tamr illa yadan bi yad mithlan bi mithl ha'an bi ha' loolu waxoon nañ la loolu noonu yemul ci lool kese ba moo taxoon ñu ne la woon lépp loo xam ne dañ koy safale loolu it mooy ne gënalante manu cee am comme suukar ak suukar te lool fu ñu ko jële al milh bil milh parce que milh day safal suukar day safal day sàppali kon lépp luy safal ak a sàppali ak tawaabil tawaabil muy épices yi loolu manoo cee ñëw naan bii moo sama bos moo gën a euh, valeureux moo ëpp kii sa bos kon jox ma lu ëpp yow ma jox la lu gën néew loolu du jàll loolu du jàll te lool an tariqil qiyaas lañ ko mën a am ñu ne it loolu la ñuy wax fii rek ginnaaw bi ñu leen waxee yii yëpp léegi nag waa jumhuur nag ci seen biir ana naka la qiyaas biy demee foofu nag tamit ñu am ci quelque Euh, léegi bon xam nga dañu wax madahibul arba c'est vrai que waxuñu salaf yi salaf yi euh, ku ci salaf yi ñan ñan ñoo ànd ak ñan ñan loolu waxuñu ko mais baax na jarul ñu ciy delluwaat gannaaw hmm? léegi Ah. ñu dikkaat kon waa jumhuur ñi nga xam ne ñoo bëgg a def qiyaas bi ñoom nga ne mais waa jumhuur lan mooy seen différence ak xanafiye ñu ne non xanafiye yi ñoom ñoom ñoom ci umumaatu alquran yi lañ jàpp waaw mooy liñ la waxoon sànq ay wa fii ma saqati sama al ushb ñu ne loolu lépp la wax waaw adh-dhahabu bi adh-dhahab inna alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ñu ne loolu lépp dhahab ak fidda la lépp ci yem ndax waa ji da koy takk ak leneen ak suñu dalil yi nga xam ne dinañ leen ko bu ñu àggee ci zakatul xuli waaw ak yeneen ak yeneen comme ñoom ni ñu ko tuddee sànk waaye nañ leen ñëw fii bu leen waa jumhur ñu ne dañuy qiyaas ñoom ñu diviser wu en muy maalikee yi ak shafi'i yi rahmatullahi alayhim ñoom ñaari affaire lañ bàyyi xel ngir boole ci lépp façon alal yi ñuy génn zakat lépp lu niroog lii mooy yow dañ lay boole ci loolu surtout ci mbay mi mbay mi li jëm ci wàllu mbay mi dina ñëw ci wàllu al dhahabu wal ñu ne li jëm ci wàllu mbay mi ñun li ñuy bàyyi xel ñun masharul maliki ak shafi'iyya yi rahmatullah alayhima mooy kullu ma yuqtaatu wa yuddaxar waaw lépp loo xamante ne nii taatu dañ koy dunde wa yuddaxar te day mën a conserver boppam day mën a denc boppam waaw buñ nee wa yu daxar tekkiwul ne nit ki mooy ñëw defar ko dugal ko ci ay congèle def ko ci ay frigo ay kii frigorifique ngir ñu new affaire bi yu daxar non moo tax ñii nii ñoom ñii dañ naan la affaire u ay ay ay ay yooyu bokkuñ ci ñuy joxe zakat à condition que boolewul que waa ji bayu ko ba pare def ko urudu tijaara bu boobaa dina ñëw xam nga façon alal yi dañoo newagul ci lan an naqdayni muy az-zahabu mooy monnaie yi muy or ak xaalis ak mawaashi yi muy alxanamu al ibilu ak al baqar muy trou mooy mooy troupeau yi géléem nag xar ak bëy ak mbay mi ñu nekk ci xinta sha'ir ak ñoom tàmb léegi nag attention am na yeneen façon alal yu ñuy génn zakat dinañu ci ñëw mooy urudu tijaara yi ñu wax même bu dee ne yooyu urudu tijaara mooy li nga xam ne dama ko exposé di ko jaay xam nga sànq wax nañ la alal dafa yaatu lal bi maa bi lal bi may fanaan sama alal la yére bi may sol samay alal la samay dàll sama alal la sama compte sama alal sama tool yi alal la sama terrain yi ma yor alal la sama magasin yi alal la sama oto bi alal la sama fas wi alal la loolu lépp alal la am jaamit alal la yére samay bagage ak samay matériel loolu lépp ah rajo yeeg MP3 yeeg iPhone yéeg loolu lépp alal la mais ñu ngi ci nag façon alal yi ñuy génne zakat wax nañ la oor ak xaalis nag ak gëléem ak bëy ak xar froment ak orge ak tàndarma loolu yépp ci d'accord loolu nag waa jumhur dañ ne yemul foofu Hanafiya yi moom wax nañ la seen wax ñoom ñoo gën a yaatal affaire léegi waa jumhur ñoom ñu diviser wu ñoom ñu bëgg a qiyaas ci deux muy maalikee yeeg Shafi'i yeeg rahmatullah alayhim ñoom ñu ne ñun li ñuy bàyyi xel mooy kullu ma yuqtaatu wa yuddaxar lépp loo xam ne dañ koy dunde wa yuddaxar mu mën a conserver boppam hein mu mën a conserver wu boppam hein mooy loo xam ne nit ñi dañ koy dunde nga xam ne moom la ñuy dundee nekkul loo xam ne à période de force majeure la mooy loo xam ne amatuñ pexe comme ñu jàpp njéeréer yi di ko lekk fekk ñoom lool doo nekkul woon seen seen seen seen alimentation mais comme que dañoo ñàkk instant bi affaire yi euh, mais bari nañ fi ñu lekk leen parce que loolu dagan na waaw léegi ñu daal di koy def waxuñu façon yooyu mais comme bu dee ñun ci wolof yi mooy ceeb day dugg ñu ne ceeb ci la ndax ceeb yuqu taatu wayu doxar gaa yi moom la dunde te day mën a conserver boppam waaw ak blé blé tamit lool la mboq dugub yooyu yépp dafa war day nekk yi nga xamante ne yuqu taatu wayu doxar te gis nga côté bii yuqtaatu wayu daxar bi affaire taxayurul ahkaam bi taxayuri zamaani wal makaani da cee am waaw loolu lu am am solo la mooy qaacida wu taxayurul ahkaami bi taxayuri zamaani wal makaan mooy euh, fluctuation mooy soppeeku euh, acte yi selon époque bi ak selon jamono ji. xam nga boo delloo yow nga foog ne Sénégal Sénégal Sénégal am na année yu yàggul tuuti ci kaw gi même Sénégal ci boppam seen change suñu alimentation dafa changé ceeb nii ni mu nekk li nga xam ne moom la ñéppi lekk affaire bi demewul woon noonu de te loolu yàggul man mii dund naa ci Bawol foo xamante ne nii daanaka c'était rare c'était rare ñu daal di koy mu nekk loo xamante ne nii moom lañ doon dunde waaw mooy mbir la woon moo xam ne te loolu lii ma lay wax ay 96 la 1996 ba 1998 parce que loolu maa ngi koy fàttaliku affaire bi lenn la mooy ne gis nga ceeb c'était kii lañ ko doon lekk par par mercredi parce que dafa amoon marché boo xam ne marché hebdomadaire bu doon am tous les mercredis waaw mooy bu ma nee pas pas kër yëpp mais li ëpp ci kër yi c'était comme ça lan lañ doon dundee cere ak laax ceeb c'est mercredi walla xew waaw yépp daanaka foo dem c'est sûr que ceeb la ñuy lekk jour mercredi léegi nag ci ay déclinaison ceebu jën wala ay yaasa wala leneen ak leneen mais yeneen jour yépp foo dem laax ngay lekk mais ima xoolal affaire bi ni mu gaawee transformé wu loolu c'était en quatre-vingt-dix-huit fi mooy bi mujj mais en deux mille lan mille quatre ma demaat fa nawet boo sax yàgguma fa ndax boobu baywuma fa woon dama fa dama fa jóge woon fenn jaar fa mais kenn lekkatu ko mooy aññalan aññalan aññe aññe ay ay ay ay laax mais gisatuma ko ñépp ceeb reer sax même cere ji sax ñenn ñi daanaka lañu añe mu des loolu lañuy reere waaye dootuñu daanaka laax bi daanaka léegi moom sawaay gars yi banañu ko mooy gis nga transformation bi ni mu gaawee kullu ma yuqutaatu wa yuddaxar moo tax dangay dem ci benn gox moo tax yii yu am solo la moo tax insha wax bii mooy li gën a dëgër wax bii nii ñu nekk nii mooy li gën a dëgër ci wax yi eh, ndax loolu moo ànd ak ruuxu sharia waaw ndax boo ko yemalee am nga waxu zahiriye yi loolu ñu ko tënke noonu mooy moo tax ñoom zahiriye yi ñoom ay urudu tijaara yooyu yëpp kenn du ci joxe benn zakat parce que bokkul ci ci lii yonent mi alayhi salaam yi mu wax bokku ci waaw yooyu bari ay bu ma samay kër di ko luyeeg yooyu yépp loolu dara la ci bokkul ma yoroon sama oto di ko luyeeg bokku ci xam nga loolu problème la kon loolu mooy xikma bi taxoon ñu teg zakat mais day perte day day day day naaw day naaw tabu boobaa naka la ñuy mën a fàtte tur yooyu noonu nga xam ne alal moo ko war a jox moo ko war a faj nan lañ koy fatte fan la état jullit bi di jële alal kon fan fan ci naka pour fatt yooyu nga xam ne sharia moo ne teg leen ko ngeen tuxadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim dañ koy jële ci seen way woomal ñi di ko jox way ñàkk ñi ci ñoom kon fii taxayuru zamani wal moo tax ngay gis xam nga mas alam gerte ñu ngi ko doon wax muy mas alam wolof yi ba mu fa xewee ku mel ni ñoom Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu ne lii dañ ciy génne zakat gaa yi ne dara du ñeneen ñi ne duñ ci génne zakat waaw waaw bu diñ la débat boroom xam-xam la ñi ne woon nooyit ay boroom xam-xam lañu waaye li gën a dëgër mooy ne gerte dafa remplir yooyu yuqu taatu dañ koy dunde xam nga am na dëkk yoo xam ne boo fa demee dañ naan la gerte kenn du ci joxe zakat parce que bokkul mimma yuqu taat même bu dee yu daxar mais kenn du ko dunde parce que ñoom lool la mais ñun ñun gerte duñ ko dunde dañ koy dunde waaw du ne dañ naan lii moo ëpp lu lekk kese déedéet gerte ñun ci suñu consommation la boobu pas ay boxom yi kese ay caafi kese mais dafa bokk ci yi nga xamante ne nii dañ koy wal di ci defar ay tegadegeeg lu ne waaw di ci dundee di ci defar ay wóor wóor yi di ci génneeg lu ne gaa yi di ci defar ay palaa yu ne ay lan ñoomin gaayu saalum yàggooyu mbaxalu saalum ak gaa yooyu yëpp rek gaa dañ ko ciy def naka nga mën a taxawee naan lii nii duñ ko dundee dañ koy dunde kay te mimma yuqtaatu wa yuddaxar léegi nga dem benn dëkk boo xam ne boo demee Arabie saoudite par exemple ñoom xamuñu loolu te tamit mbir la boo xam ne même bu dee am na fa lii daanaka c'est pour que apéritif ak loolu gi mel noonu tem kenn ne la noo lii kenn du ci jaxe sa kàkk bu dee ne avis bii la yor parce que lii lay sa mimma yuqtaat bokkul ci li ñuy dundee waaw moo tax loolu dafa am solo gerte dafa bokk ci nga xamante ni dañ ciy génne zakat ceeb xam nga bu dee bu dee euh, zahiri bi moom ceeb kenn du ci génne zakat toolu ceeb mooy léegi exemple bi lii la ñeenti baykat a ngi kii day bay toolub ceeb kii day bay toolub orge kii moom toolub lan la yor toolub dugub kii moom yor toolub xaal ana ñeenti ñii ci wax bii kan moo ciy joxe zakat ci avis maliki yi ak shafi'i yi rahmatullah alayhi ñoom ci ñoom boroom toolu orge bi day joxe zakat te lool bu boobaa zahiri bi day ànd ak ñoom waaw boroom toolu ceeb bi ci ñoom day joxe zakat parce que moo orge yem mimma yu ko taatu dañ koy dunde wayu daxar te day mën a conserver boppam waaw hein léegi ñu ne boroom toolu mbo euh, ki euh, dugub bi ñu ne waaw parce que ñoo yemit parce que dugub ak orge ñoo bokk te sharia du du du du teqali ñaar yu bokk yooyu dañ ciy joxe zakat léegi boroom toolub xaal bi ñu ne xaal kenn du ko joxe zakat lu tax parce que laysa mimma yuqtaatu wa yuddaxar xaal kenn du ko dunde gisuñu fenn fu ñuy defar des plats de xaal comme ni nga gisee des plats de ceeb des plats de de de de de de cere ak yooyu gisoo ko fenn wala xaal di ngi ñëw loo xam ne man mooy dañ koy dunde te manu la ñàkk ci togg gi loolu gisoo ko xaal ay affaire dessert la affaire kii la te bokkul ci li nga xam ne yu daxar xaal boo ko bàyyee ci biti bu ñoree nga waxuma nga ñëw conserver ko waxuma lool boo koy bàyyi mooy de mu yàqu suñu mbokki joolaay gis nga seen orange yeeg banaana yeeg yooyu bu ñoree yàgg fa tuuti bokk na ci li ñuy jooytu mooy ñàkk am industrie firme de yoo xam ne yu alimentaire yuy transformer yooyu noonu di ko def comme ay jus wala yu mel noonu di ko defara bokk na li ñuy jooy da ngay dem di gis affaire yi ci suuf ña fa dem di ko rapporter naan da ngay gis mbir yi ak tamit léeg-léeg ñu wane ay documentaire yoo xam dañuy wane Casamance bi gis affaire yi di yàqu ci suuf waaw ndax laysa mimma yu daxar bokkul ci yi nga xam ne ñooy conserver seen bopp mooy doo ñu yàqu boo leen fay bàyyi tuuti ñuy yàqu contrairement ak ñoom gerte ci ñoom dugub ak ñoom orge ak ñoom blé ki ñoom basi yooyu wute nañu moo tax yooyu céréales yooyu yooyu céréales yi dañ ciy génne sakat alors que ñoom xaal ñoom tamaate wala ñoom kammaate gaa yooyu kenn du ci génne sakat kamaate boo ko fi bàyyee léegi mu yàqu ndax lan boo ko jëndee boo mooy trois jours boo koy kii tegoo ko fu kii mu fu fu mu mën a conserver woo sax léegi mu yàqu ndax lay samit maayu daxar ñu ne lool kenn du ci génne zakat personne waaw léegi ñu ne am na ñu des de lii Maliki ak Shafi'i mais bi yi ñoom nan la ñu ne ñu dañuy qiyaas mais ñun côté bi ñu xool mooy dañuy xool affaire bi lépp mooy dañuy xool qiyaas bi nan lañ ko defee mooy yi yonent yi alayhi salaam tudd ilhaaqu far'in bi aslin li illatin jaami'atin baynahuma fil hukm mooy qiyaas damay jël loo xam ne élément A xam naa àtteem ci sharia mooy alxinta wala al ash-sha'ir muy orge ma jël orge teg fii jël xinta teg fii jël tamru teg fii muy tàndarma léegi nag ma xool ana ci xew léegi nga xam ne jamonoy ash-shari'u doonoo ko walla xewul woon ca ñoom même bu dee amoon na feneen fu mu xew yu àddina bi mais ba ñuy ñooñu arab yi xamuñu ko woon wala boog nekkuloon lu doon utiliser ma xool yooyu est-ce que mook yi sharia tudd fii ñoom ñoo niroo am na lu niroo wala lan walla déet bu ma jëlee orge gis ne orge premièrement comme li maa li ki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim def mooy dañ koy dunde te dafa mën a conserver boppam mooy day conserver boppam lu yàgg lañ ci jublu waaw teg ku ñu ne en l'infini la non mais mooy dafa mën a conserver lu boppam lu yàgg contrairement ak ñoom tammaateeg ñoom xaal ak ñoom pom ñu ne waaw bu ma xoolee lool lim bokk ma ne orge kon dañ koy dunde te day mën a conserver boppam kon lépp loo xam ne céréales yi ñoom basi ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom dugub ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy ceeb ñoom ñépp ñoo niroo loolu ma jël loolu daal di koy jox àtte élément A ñoom ñooñu di élément B ma jox leen àtte élément A parce que li illatin jaami'atin ndax dafa am ab tax tax ab cause boo xam ne moo leen boole ci àtte ñu yor même àtte Hanabila rahmatullahi alayhim ne ñun beneen côté lañ xool ñun xooluñu maa yuqtaatu wa yuddaxar waaye ñun li ñu xool dañuy xool li nga xamante ne nii yay bas day wow xam nga orge boo ko bàyyee bu yàggee day wow ñu ne loolu loolu ah mooy loolu kon dañ koy dañ ko ciy boole ndax gis nañ ne orge noonu la mel te tamit dañ nekk loo xam ne dañu koy dañu koy natt waaw dañ koy natt yi ñuy natt ah yooyu dañ koy natt kon nag lépp loo xam ne day wow mën a rester di des hmm? ba pare ñu man koo natt en volume di ko mën a peser en volume pas wazn mais di ko natt moo tax peser ci wàllu poids la mais di ko natt moo xam ci ay comme muddum koor pot yooyu ñu naan en litre ak yooyu lépp lu ñu am loolu loolu day nekk loo xam ne zakat da ciy war voilà léegi ñoom it ñoo ñeewa rek dañ ne xudrawaat yi mooy fruits yi bokkuñu ci fruits ak euh, ñoom légumes bokkuñu ñoomin batañ seeg carotte ñoomin pataas ñoo ñëpp bokkuñu bokkuñ ci féculents yooyu bokkuñu yi bokk daal mooy céréales yi waaw ak zabib ak ci la mooy raisin gu wow ay gerteeg yooyu yépp tamit ci la waaw ndax ñoom da eh, mais gis nga eh, bu xanaa xanaabila yi day dugalaale coton ma ne ma ah, la wax parce que day wow te dañ koy natt en volume coton day duggaale waaw te tamit <laughs> ah, waaw ay ñebbe ñebbe it ci la ñebbe it dañ koy joxe zakat comme gerte ñebbe yuqutaatu wa yuddaxar moom it waaye ñebbe gaa yi di ci defar ay ndambe yu baax nga naan malal yow xanaa xamoo woon loolu hein ah, am nañu ko xamul am na yoo xam ne xamuñ liy ndambe te euh, réew ma luñ jóge waaw mooy ñooñu sûrement ci borom barke yi nga xam ne loolu sax borom barke dañ koy xam waaye daal mooy am naa <laughs> waaw xam ne xamuñu luy xamuñu luy ndambeeg gaayoo yële waaw suñu classe gi moom ñun xam nañ maa huwa ndambee waaw mooy yooyu noonu yépp dañ ciy génne zakat lii nag mooy li gën dëgër wax ji waaw parce que dalil yiñ la wax yiñ la wax ñoom que mooy dalil waa jumhur laa la bëgg a wax mais insha rawatina li maalikee yi ak Shafi'i yi wax que yooyu day dugal yi ñu la wax que dañuy xool loo xam ne yokkutaatoo woyut daxar léegi buñ paree ci yi kon après euh, euh, développement yii nii mooy ceeb ban quantité laa ciy génne parce que loolu duñ la ne génneel zakat ci sa toolu ceeb bi rek ma nekk Richard Toll. wala ci Casamance bay sama ceeb ñu ne ma génneel zakat ma ñëw rek génne lu ma neex ah non ah non axdu shay'in maxsuus jël mbir mu ñu jagoo mooy accès guñ ci moo tax léegi détail yu côté nag yi géléem yi côté géléem moom amul qiyaas côté géléem ak xarak yooyu amul qiyaas parce que ban animaux bu bees lañu fi génne daan dañoo croiser gènes yi am na animal bu bees bu génn yooyu gisuñu ko waaw daaw xatta yaqa teg ko fële ba mu xew bu xewee it ñu xiyaasati rek waaw mais mooy yooyu noonu leer na léegi nag nga ne ma bala ngaa jàll ci alal ak zahab wal fidda ne yooyu vraiment j'aimerais bien ñu bàyyi ba ak ba àgg ci hein côté zakatu dhahabi wal fidda nisaabam seen c'est imposable waaye nañ ko tudd fii léegi mooy kon gis nañ côté nag ak gëléem ak xar ak bëy gis nañ côté mbay mi wax yi nga xam ne tamit dañ ciy duggaale dul yi xadiis yi wax kese mais lépp lu niroog ñoom ci maa huwa yuqtaatu wa yuddaxar dañ ko ciy boole léegi nag euh, mu des côté or ak xaalis bala nga ñëw ci urudu tijaara or ak xaalis dañ naan la wee ak xaalis mais suñu monnaie locale yi nag ñoomin dalaseeg ñoomin dollar ñoomin euro ak ñoomin yen ñoomin dir di jani jani yàlla jiki jani jani kii nu mu tudd oh, eh, kii nu mu tuddati diinaar bi ak dirham bi ak euh, janiya bu Égypte bi nu tuddati hein ñooñu yépp est-ce que dañ ciy génne zakat suñu monnaie yi est-ce que dañuy taxaw place or ak xaalis dañ naan la pour gàttal si dañ ciy bokk lu tax parce que or ak xaalis dañoo am benn valeur benn caractéristique boo xam ne mooy dañoo am valeur fiduciaire mooy yi nga xam ne samaniya la dañu nekk loo xam ne moom lañuy ñuy weccoo boo bëggee dara mooy gis nga or xaalis li ñu doon def parce que jamono yonent bi alayhi salaam dafa am ay pièces yu ñu doon tëgg yoo xam ne yenn ci l'empire romain yenn ci l'empire perse la doon jóge yoo xamante ne yii or la yii xaalis la yi ci nekk or moom lañ doon wax diinaar diinaar ci oor la pièce su xaalis yi nag moom lañ doon wax dirham voilà dirham ak dirham ak diinaar waaw dirham dirham ak diinaar mu yoroon benn rôle muy fiduciaire mu doon loo xam ne moom lañ doon weccoo nga gis ñu ci mën a joxe can yi di ci mën a fay bor di ci mën a jënd ka jaay loolu ba yonent bi aleyhi salaatu bi bi ñuy instaurer zakat loolu la doon dox loolu nag day xool ne loolu suñu monnaie nii moom lay dox waaw léegi xam nga ñi nga xam ne ñoom dañoo bañ xiyaas dañ naan la yii nii bokku ci parce que walla ñu koy xoolee beneen angle yoo xam ne vraiment c'est restreint yoo xamante ne nii mooy parce que xam nga suñu monnaie yi ça n'existait pas à l'époque moo tax bari na ci yu fuqaha yu même di wax yooyu mooy yii nii yu bees la monnaie lii nii nga xam ne këyit la loolu noonu lu ñu defar jox ko valeur mu taxaw valeur or ak xaalis nekk loo xam ne moom la ñuy jëndee ka jaay loolu noonu bépp loo xam ne monnaie la lu mel noonu mooy ne day yor attey xaalis ak or. moo tax euro dalasi franc CFA uguya ya yooyu noonu yépp dañuy dugg ci li nga xamante ne nii mooy lan mooy dañuy yor ndax dañoo am valeur fiduciaire ñu ciy jënd ko jaay di ci fay ay salaire di ci lebal nit muy jël ñu ciy fay ay bor mooy lool la or xaalis doon def di nga koy denc am ci lu bari ñi ko am nekk ñi gën a ku ko ëppale bokk ki gën a riche ku ko gën a nekk ci gën ñàkk comme or ak xaalis kon ñoo yem te ñoom lañuy ñuy jënde ñoom lañuy jaaye ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoo fi nelee léegi kon ñooñu àtte ya or ak xaalis am ñoom dañu moom lañu am c'est léegi nag li ci des mooy nisaabu dhahabi wal fidda ak suñu xaalis yi ñu yor lan mooy seen nisaab lan mooy seen imposable bu ma yoree ay xaalis ci euro ba mu mat yeneen conditions yi seen imposable bi ñaata la loolu insha allah dinañ ko gis est-ce que ci or lañ koy indexé wala est-ce que ci argent lañ koy indexé ak lan mooy nisaabu dhahab mooy dhahab pur l'or pur ak l'or l'argent pur bu ci nekk lan mooy sëy imposable bi nga xam ne ku ci denc lu toll noonu ba mat ak remplir conditions yi yeneen conditions yi nga xam ne dinañ leen gis tamit kooku da cee war a génne zakat loolu dinañ ko gis insha allah léegi benn nañu dese mooy urudu tijaara ci façon alal yi nga xam ne min maalin maxsuus ginnaaw or ak xaalis ak mone yi gëléem ak xar bëy ak nag côté mawashi yi euh, loolu la côté récolte yeeg mbay mi yi nga xam ne ay céréales la ki mel noonu léegi mu des ak yi nga xamante ni même duñu céréales comme ñoom gerteeg ñoom ñoom ñoom ñoom ñebbe ah léegi mu des nag urudu tijaara ndax dellul ba léegi ci alal yiñ la waxoon ne alal li muy tekki sama lal bi sama oto bi sama fenêtre bi sama lépp yooyu yépp alal la sama euh, magasin yi xam nga loolu ak sama fas mooy xayawaan yi loolu dama ko fàtte woon est-ce que xayawaan bu ne nit koo xam ne dafa am ñetti gëléem den nañ ko génn ci zakat est-ce que dañ naan comme que zakat ibil bokk na ci mooy loolu dafa am seuil imposable dinañ gis ci wàllu xar lan mooy seuil imposable loo xam ne ku am xar yu toll foofu moom ngay joxe zakat mais du ku am gétt ku ne ñu ne la génneel zakat wàllu nag dinañ gis yooyu insha allah waaw ta euh, pardon je orul ci jaar nañu xaar tuuti mooy bu ñuy gis or ak xaalis mooy xale yi mooy foofu lañ ko waroon a gis sax mooy ne bu ñu xamee ne kon or ak xaalis la ak loo xam ne dafa yor seen valeur yor seeni caractéristiques ci nekk lu am valeur fiduciaire ci la ñuy xamee ne jamaa bu ma yoroon jamaa kenn du na yor nga jamaa xawalaanul xawli jot na joxe ci zakat déedéet émeraude corail façon pierre précieuse yooyu yépp man duma ci joxe zakat bu dee dama koo am waaw mais dinaa ci joxe zakat tamoo ñuy defal transition bu dee dama ko commencer di jaay muy urudu tijaara fas xam nga fas kenn du ci joxe zakat dina ñëw ci ala boobu ndax waxoon nañ la xanafiya yi dañoo yaatal ñoom dañ cee dugal fas ne fas bien sûr fas dañ ci génn zakat mooy pas benn fas loolu dafa am loo xam ne mooy dooyu eh, dinañ ko gis incha allah mooy léegi euh, urudu tijaara mooy bu ma amee ay banc ay chaise ay ay télé ay téere yi may jànge wala yoo xam ne yu ma yor la bibliothèque ak yooyu sama oto yi sama yooyu loolu kenn sama kër gi ma dëkk kenn du ci génne zakat wala sama terrain yi ma yor lu dul à condition nag ma teg leen di leen jaay bu ma leen commencé di jaay bu boobaa ca ribhu ba la may am ca loolu ci lañuy génne zakat mooy on ruudu waaw yiñ la ne yépp même takkaayu ndaw si buñ nee ko yow ndaw si am nga droit contrairement ak xanafiya yi dinañ gën a ñëw ci masala boobu insha allah euh, zakatul xuli sa or yi nga yor sa takkaayu xaalis yeeg yooyu doo ci génne zakat mais bés bu ñëwee commencé bi ko jaay nag bu boobaa loolu da ciy génne zakat parce que moo ko génne ci stat ci benn loo la ko génne dugal ko ci beneen loo da ko génne ci loo boo xam ne loo boobu ku ci bokkoon kenn du ci joxe zakat mais mu dugal ko ci loo boo xam ne dañ ciy joxe zakat mooy urudu tijaara yi ñu exposé ngir ngir jaay ngir jënd ak jaay ngir di jaay moo tax xattaa sama lal bi duma ci génn zakat mais bu ma ñëwoon di ko jaay dama ci génne zakat ci la ma ba ma ko jaayee la ma ci am sama boutique bi ma feesal hein ak ay matériel électronique du ma ci génne zakat ci matériel bi noonu mais comme que dama ko exposé mooy bu ma ko woon sama néeg sama rajo bi sama télé bi yooyu kenn du ci génne zakat mais bu ma ñëwee def ko ci boutique bi di ko jaay bu boobaa dama ciy génne zakat léegi nan laa ciy génnee zakat loolu yi dinañ ko gis ci buñ agsee ci zakatu urud tijaara gis nga zakat ni mu ni mu xawee yaatu parce que yii nii yépp ay affaire te mu nekk dafa am ay chartam ay conditions moo tax fii dañuy wax les condition général ñu ngi nag ci bu njëkk bi di façon alal yi nga xam ne boo ko xamee yow ci ngay xam ne ah tiens kon man bépp alal bu wuteeg lii damay xam ne kon alal jooju kenn du ci génne zakat à condition boo ko defee urudu tijaara exposé ko di ko jaay wala commencé di ko jaay bu boobaa dugal nga ko ci façon alal yenn ci yenn façon alal yi nga xam ne dañ cee war a génne zakat te mooy urudu tijaara yi nga xam ne dañ ko exposé ngir di ko jaay. kon bu ma amee fas fas à vrai dire kenn du ci génne zakat dinañ ñëw nag ci masala bi yor ko sama kër kenn du ci génne zakat. mais bu ma ñëwee nag di ko jaay ay pur sang yu baax ma ñëw foire bi am ma génne sama fas yi di ko jaay boobaa dañ ba ci génne zakat ci lan ci alal jooju alal jooju nag nu muy deme dañ naan la am na condition wam te bokk na ci condition yi ñuy gis muy xawalaanul xawul mooy du ne jaay na ko tey ñu ne ko génneel zakat bi tey déedéet il faut alal jooj bu dee da ko téye ba mat un an ci weeru jullit bu boobaa lañ naan ko génneel xoolal bu dee mat na sëy imposable bi mooy nga génne ci la nga ci war a génne ci zakat léegi am na beneen affaire mooy xanam yi ñu la doon wax sànq xam nga wax nañ la bëy yi est-ce que damay am ñaari xar damay am boog ñaari nag wala yooyu ñu ne ma génnee zakat non te dafa am ci yoo xam ne même ci yooyu bu ma yoroon cent xar yoo xamante ne man maa koy dundal sama bopp bu boobaa duma ci génne zakat fekk yóbbuwuma ko daral wala boog bàyyi ko sama kër ne gars yi je vends des moutons di ñëw di jël bu boobaa ci alal ji ma ci am ci loolu lañuy génne zakat mais xar ñoomu kenn du xar yooyu même bu dee dépassé na seuil imposable ci wàllu xar muy 40 yow kenn bu ci génne zakat ndax lan yi ñuy génne zakat mooy yi nga xam ne ñoom dañ leen di bàyyi ñuy for dañuy wër di dem ci àll bi di lekk ci mbayum yàlla mais suufu yàlla seek ak gàncax yam fasaxal saxal ci lool la ñuy lekk mais bu dee ne yow yaay jënd say repas say blé di leen xontaka loolu gis nga ruuxu sharia sharia sharia xamuñu sharia allahu akbar ñun xamuñu sharia kuñ ci ne sharia ngay daw ka annahum xumurum mustanfira farrat min qaswara ah koo ci ne sharia muy daw tagg loxo kii lapidation di daw ka annahum xumurum mustanfira mu mel ni ay mbaam yu ñu hë yu ñu ne hë ñuy naan fës yu gis ay gaynde yu xiif ta tar mer topp leen lañ seen di daw ka annahum humurun mustanfira farrat min qaswara ñuy daw gaynde mais xoolal li sharia amul taxe d'habitation ash-shaytaanu ya'idukum bil faqr sharia amul taxe d'habitation de waaw taxe audiovisuelle yooyu amul audiovisuel ay ñëw leen joxe loolu amul non sawaay yu ñëw jël xool sa kër bien ya fa ne ne walla war nga fay ci lii lii nii lii lii lii loolu amul ci sharia waaw fekk génnewoo ko ci loolu di ko jaay mooy yow loolu benn impôt jarul du ci kii bu ma yoroon sa kër gi nga dëkk fekk tegoo ko ci marché bi di ko jaay amul dara zakat loo ciy joxe bu ma yoroon ay terrain propriétaire propriétaire terrien terrien di jaay samay suuf bu boobaa laa ci génne zakat te kenn du ma ne yow suuf si ngay baye ah sa lopin de terre yi acca génne ci li nga xam ne mooy zakat en plus rendement bi ngay am déedéet li ngay génne rek mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne moom lay bay te xoolati xoolatil xéewal gi mu def dafa def ay différence mooy du façon mbay mu ne du façon mbay mu ne ngay génne zakat boo mooy ñooy tolloo de dégg nga sànk xanafiya bi ñuy wax naan fi ñu sukkandikoo fi yonent bi alayhi salaatu salaam bi wax naan fii ma saqati sama al ushr wa fii ma suqiya bin nadh nisfu al ushr allah allah allah as-samaaha allah xoolal sharia yonent bi alayhi salaatu salaam ne al imaam ibn al qayyim pardon am na lu am solo lu mu wax ci Zaadul Ma'ad ci côté bi am nga rek al imaam Ibnul Qayyim la moom moo yéeme moom it nga <laughs> koy développer yu garaaw ci côté bii <laughs> mais xoolal ci xikma bi sagesse bi sharia def ak yombu bi nga xam ne innamaa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra li dëgg dëgg li buur yàlla nam te bëgg ko ci yéen mooy ak yomb yombal waaye bëggul ci yéen ak jafeñ-jafeñ li Cheikh Ibrahima Sakho rahmatullah alayhi doon wax <laughs> rahimahullah naan buur yàlla euh, kiiwu leen xaw ma lan ngir embêter leen voilà wax na dëgg sariya <laughs> bi suñu boroom tegu ko fi ngir embêter leen <laughs> mooy dafa yóbbu ñun nag ah, suñuy noona ñu ko jàngalkat te ñoo ñuy xamal sariya nee nañ wala bu ñu ko xamee ñu ñëw nañu ñun dégg-dégg biñ ci am. xam-xam xam bi ñu xam sharia baaxul nañu épouser ñoom ni ñu ko xamee ndax ñu ñu ko xamee moo baax ñun suñu bos c'est farfelu c'est ay caaxaat la ñu topp leen ci loolu wal iyaadu billah wa ra'i shaati yar'a dhi'ba anha fa kayfa idha dhi'abu laha ri'a'u allahu akbar waay waay waay bu dee ne sàmm bi sàmmkat bu ne day protéger la muy sàmm xar yaag bëy yaag nag yaag ak gëléem ña da leen di protégé till yi ak ndegment yeeg ñoomin gayndeeg animaux féroces yi waaye waaye lan ngay xalaat buñ nee gaynde gi kaay yow nga garde troupeau bi da leen di saccager loolu mooy yéeférie ñuy xamal suñu diine wala nga xam sa diine ñëw mu ne la manoo sàmm bàyyil man till bi ma sàmmal la ma wan la ni ñuy sàmme parce que yow na nga jàng ci sàmm baaxul nga nga gëmm ne ko ay wa mu décimer troupeau bi xoolal sharia ni mu simple yonent mi alayhi salaatu salaam ne li nga xam ne asamaan si moo ko arrosé loolu al ushru ngeen ciy génne hein léegi nag bu dee li nga xam ne yéen a ko defaral seeni kiiwu irrigation wala di ko ba di ko di ko irriguer seen bopp di ko arroser seen bopp mu ne moitié wu ushru lim leen laaj fële moom ngay joxe allahu akbar hein jur ji mu ne li nga xamante ne nii yow yaa ko yaa koy xontal sa bopp di leen jox ñuy lekk seen bopp sa bopp loolu doo ci joxe benn zakat fekk jaayoo ko kantaa nag yi ngay joxe mooy as-saa'ima yi nga xam ne danga leen a bàyyi ñuy for di wër ci suufu si yàlla si di lekk loolu nag ngeen joxe ci temps quarante xar yu ne ngeen joxe ci benn benn boobu mooy lan yooyu buñ àggee foofu incha allah dinañu ko gën a nga am alal joo mën a am say xar say jamaa hein say émeraude say yu ne mu ne la loolu yépp benn zakat waru ci duma la ci teg frappé benn taxe lu dul boo ko jëlee nag di ko jaay waaw te bi nga koy jaay moo tax sharia lim la ci laaj ndax danga ciy def effort sharia lim la ci laaj presque du dara allahu akbar kon lii ci gàttal mooy façon alal yi nga xam ne mooy condition bu njëkk ci wàllu min maalin maxsuus il faut mu bokk ci façon alal yi nga xam ne ñoom ils sont susceptibles d'être frappés par l'impôt légal qui est la zakat mooy façon alal yi nga xam ne ñoom la zakat mën a la concerner yeneen façon alal yi comme li ñu la wax ñoom jamaa ñoom or ñoom ñoom jamaa ñoom émeraude ñoom xar yoo xam ne yaa leen di sàmmal sa yaa leen di xontal sa bopp yaa leen di nourrir yeew tool bi nga xam ne tamit yaa koy arrosé di nga ci joxe mais bariwul ainsi de suite ak yeneen ak yeneen sama kër yi ma am fekk nekkul lu may louer wala lu may jaay duma ci joxe dara sama euh, ta euh, kii yi nga xam ne mooy matériel électronique yeeg yooyu yëpp sama livre yeeg sama téere yeeg sama yére yeeg lu mu cher cher sama oto yi sama 4 x yi lu ñu bari bari duma ci génne benn zakat lu dul nag dama koo teg di ko njaga njaayoo bu boobaa wala di ko Uber pop wala boobu may lan ma jël ko di ci taksi ak yu mel noonu bu boobaa ci laay génne zakat ca la ma ci am bu dee remplir na yeneen conditions yi nga xam ne ñoom dañuy gisee insha allahu taala jotaay yi jotaay yii di ñëw ah léegi nag kon jotaay bii di ñëw ginnaaw bi ñu gisee condition wu lan alal ji bokk mooy ñu ngi ci maalin maxsu tey lañ commencé kon gis nañ premièrement il faut bokk ci alal yi nga xam ne moom la zakat mën a laal deuxièmement mooy il faut alal jooju nag ginnaaw bi nga xamee ne waaw définir nañ ko waa ji or la yor waa ji ay billets de banque la am ay liaas kii xaalis la yor kii am na toolam kii am na lii kii am na yii yi nga xam ne bokk na alal yi zakat war a laal il faut mu remplir beneen condition te beneen condition boobale mooy lan mooy al milkiya tamma mooy waa ji moom ko moom gu wér te wóor pas demi moom ay moomantoog kii moom lii kii moom lee léegi nag loolu charte moom gu wér gu wér loolu la gis incha allah ci jotaay bii ñëw ci la ñuy gise nag hmm? ci masala yooyu ci wàllu waa ji nga xam ne dafa am ay bonus wala dafa am ay dette ah leble ay euh, leble xaalis est ce que kook da ciy génne zakat wala waa ji nga xam ne dafa am prime yoo xam ne dañ koo ci liggéeyam wala yi nga xam ne dañ koo bloqué yooyu dinañ ci gis tuuti waaye après masala yooyu dañ koy bàyyi ci almaal al mustafada insha allahu taala